wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'd fa yaquulu al imaamu al xaafidu al xujjatu al alam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 wa samaaniin baabu nahyi an su'aali al-imaarati wa ixtiyaari tarki al-wilaayaati idaa lam yata'ayyan alayhi aw tad'u haajatun ilayhi. kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne lañu gis ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna. Eh, jotaay bi nga xam ne moo doon wax ñu jeexaloon ko ci wàllu buntu quatre-vingt bi chapitre wala garab numéro quatre-vingt ci toolu nit ñu sell ñu radiyallahu wa ja'alana allahu minhum amin mu doon baabu wujubi ta'ati wulati al-amr ñu jeexale woon ko xadis mu ne wa an abi bakrata radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ahaana as-sultaan ahaanahu Allah tey nag ñu war a ubbi buntu bii mu tudd ko muy quatre-vingt-un juróom-ñett fukk ak benn mu ne baabu nahyi baabu buntu an-nahyi tere an su'aalil imaara di laaj ak jiite waaw di laaju jiite dara waxtiyaar yi ak cànn tarkil wilayaat bàyyi renoncer di demander yow ñu lay ñu lay fal ci ay poste waaw ñu lay gàll ay mbir rek ngay yenu rek di di di di jiite ida lam yata'ayyan bu dee ni jiite googee nekk loo xam ne dafa ràññeeku alayhi ca ka koy laaj waaw aw wala boog tadon xaajatun ilayhi ab aajowu tax moo la ci pousser boo xam ne man da ñàkk ndax boo ko bàyyee am ñeneen ñoo xam ne yelloowuñ ko nit ciix mbir mi di ko xëccoo wala di ko jël waaw ba pare yàq ko nekk fi seen bopp bu boobaa bu dul aajo bu mel noonu moom li gën mooy bul demander naan fal leen ma fal leen ma dara waaw du njiit du président du di postuler naan nañ ma defub ministre wala nañ mu postuler ma nekkub député wala nangam ak yooyu yépp ci yam wala boob dañ leen ma jox baytul maal <laughs> waaw euh, faites de moi votre trésorier voilà di campagne nag di battre campagne di di di di nekk comme que membre association bi ñoom ñoo war a ñoo war a tànn nga leen di nga leen di nga leen di nga leen di euh, gis par kenn kenn <laughs> di leen campagne burul ne daal mbir mi daa ràññeeku ci yow wala aajo du présent yoo xam ne du sa aajo bopp ah naan man samay aajo ngir defar sama affaire déedéet <laughs> waaw léegi bunt bi bunt bu ama am solo la <laughs> parce que l'islam bawut dara waaw bawut dara est-ce que njiite jiit nekk jiit dama koo war a tànn dama koo war a di sàkku ngir ñu jiital ma jaf ma fal ma wala déet loolu lay traité fii boo gisee ci al imam ni mu tudde bunt bi mooy cosaan bi mooy bàyyi di laaj loolu mooy cosaan bi waaye nag di nga mën a laaj ñu fal la ci ay conditions idha lam yata'ayyan alay moo tax mu wax loolu bu dee ne ràññeekoo ci yow kon mafhum bi noo ciy dégge <laughs> looy dégge ci gannaaw mooy bu dee ne ràññeeku na ci man boobu mën naa laaj léegi nga ne lan mooy ràññeeku na ci man ah, ah. mooy ne yow bu dee am nga compétence yi te laajoo ko ngir sa bopp mais xam nga ne yàlla si mbaaxam dong bi fadlihi wa karami ràng na la may na la bu dee am njàng la laaj may na la nga jàngoon ko ba nga ko waree jàng waaye li ci ëpp solo mooy jub ji ndax njàng mi kese combien de ñoo di njuuj njaaj ñoo dàq njuuj ay leen ma ñoo ñu taxul ñuy wax te nit ku nekk kullu nafsin bima kasabat rahina nit ku nekk li mu def moo la ko gën a xam te ci ciy responsable te xam na bu boppam bu baax kenn ginu koo xam boppam waaw loo xam-xam demba ma demba wala ma sàmba gin laa xam sàmba waaw kon moo la gën xam li mu mën ak lu mu manul li wolof naan bëti yenuwul waaye xam na lu bopp attan nit ku ne xam nga li nga mën ak la manul moom kay hubbu dunya o fi nekk ak al hirsu ak bëgg du àddina ak xër ci alal moo tax léeg-léeg nit ñi di laaj yoo xam ne ngir defaru ndax nee nañ mbir mi buñ ko jëlee defaru seen problème seen souci de xaalis jeex waaw ñu mën a profité ba la dinañ fee jëlee moo ko tey kooku yéeneem boobu xam nga ne loolu rek war na moo xam na ne lii lii yelloowu ko kooku dafa xaraam ci moom mu naan fal leen ma dafa xaraam ci moom muy postuler loo xam ne mbiru peuple bi la askan wi jullit ñi ñoom ñoo ko moom mu ñëw postuler wu ngir defar affaire boppam loolu dafa xaraam waaw loo xam ne da nga war a nekk nekkal fa réew mi nekkal fa waa gox bi di leen liggéeyal nekk ci seen service nekk seen xaadim yow nga nekk fa ki nga xam ne mooy sa bopp fàtte ñi nga xam ne ñoo taxoon nga ne fi waaw te loolu ba nga koy laaj xam nga li nga mën ak loo mënul waaw kooku daa xaram ci moom mais bu dee ne lii ñu la wax compétence yaa ngi fi rawatina ragal yàlla gabu laaj dërëm bu muy utiliser bépp acte bu muy teg ci postam bii ñu ko teg boroomam lay njëkk a xalaat mi nga xamante ni nii mu indi waxu Seydina Umar radiyallahu anhu xaasibu anfusakum qabla an tuhaasabu teg ci kanamam ah xisaab leen seen bopp saytu leen seen bopp def leen vos comptes avant que vos comptes soient par Allah laata jëf Allah tabaaraka wa di leen atte waaw waaw mu xam ne lépp lu mu def maa yalfidu min qawlin ci wax ak jëfat lépp lu dul am nañu koy enregistré inna kunna nastansikhu la boroom bu wax dañ doon enregistré la nga xam ne moom lañ nee woon ca kaw suuf di ko wax ak jëf Allah kooku mën na koo nekk mën naa laaj ah, ngir dimbali jaam yi ngir mu ame ci li nga xamante ni mooy ngërëmu yàlla waaw te loolu loolu mooy ràññeeku na ci moom waaye am na beneen affaire bu lonku ci loolu mooy man na xam ne fii parce bu dee man na loolu ñu bari mel noonu jub ni moom am xam-xam bi jub loolu sax li gën mooy mu bañ di laaj li gën mooy mu bañ di laaj waaw parce que bu boobaa moom am na ñeneen ñu ko mën a taxaw am na ñeneen ñu mën a taxaw affaire boobu waaye bu dee ne chez le le pays chez les Caïmans <laughs> comme <laughs> dans nos contrées <laughs> nga xam ne daa bari ay Caïmans waaw ay jësit yoo xamante ne nii daas nañ seeni seeni seeni bëñ toog di xaar foo leen fekk nguur jaral na leen lu nekk waaw ut ay communicant ut ay affaire jaay fi yoo xam ne meluñu noonu ñu wan leen ne leen ngeen di mal ci wàllu communication bu ngeen di campagne loolu lépp ngir baab peuple bi ngir ñu fal leen bu ñu nee ak bi ci ci ci ci pouvoir bi jour bañ faloo lañ naan seen souci d'argent jeex na ñu mel noonu moom boo xamee ne ñoo ñoo fépp yow waroo toog sa bokk yàlla may la compétence yi mu ràññee ko ci yow ak ragal yàlla gi en loolu xam nga ko ci sa bopp nit nag du sellal boppam waaw yonent <laughs> ne wala tuzakku anfusakum alquran ne wala tuzakku waaye am na yoo xam ne man nga ko waaw li nga am compétence ak li nga amul compétence loolu xam nga ko waaw man nii bu ma bëggoon def professeur ci koo xam ne euh, état bu jaarul yoon la waaw waaw ah, ça va t'as fait des études supérieures ma am na lu ma ci def de nga ne ma wax la domaine bi ma def yow nga ne mais doy na man je man amal bac cinq wala bac nangam yow comme ko am nga ko loolu rek doy na voilà ba pare bëgg maa jël def ma ma jiite. la télécommunication du Sénégal sawaay te bu boobaa man maa war a diriger la politique nangam ak yooyu ci ci ci euh, li jëm ci wàllu numérique yooyu alors que man sawaay xaw ma ci tus bu boobaa sama ragal yàlla moo mën a war a pousser ma ne ah <laughs> sëñ bi ah <laughs> monsieur le président wala monsieur le nangam <laughs> direction bi mu war a jox moom sopp naa la lool de wax dëgg yàlla waaye nag damaa amul compétence parce que man li ma jàng du loolu te xaw ma ci dara waaw parce que bi man ngaa bañ a jàng dara sax waaye nga gëstu tey gëstu yoo xam ne ña ko jàngi ëppale la ci kooku taxul ñuy wax mais man dama cee xamul dara dama cee xamul dara boobu sax ragal yàlla moo la war a téye boobu daa xaram ma ñëw naan ak andi leen ma ñëw yàlla tere nga ñëw naan ma kaay di ko laaj <laughs> waaw ngir sama bopp <laughs> waaw loolu lu am am solo la léegi nii mu tudde buntu bii nag ah, lii mooy li am lii mooy li am sinon cosaan bi mooy li nga xamante ne moom lay wax te moom la ñuy gis hadis bu njëkk la tasalil imara bu laaj jiite dara mais loolu yonent lay sasam da wax ay nit te moom ku nekk xam na la borom bi wan na la ci yow loo xam ne boo ñëwee di ko laaj xam na lan mooy si feebar lan mooy si médicament lan lañ lay faje waaw te loolu dinañ ko gis ak lii mu ne idaa lam yata'ayyan alayhi aw tad'u haajatun ilayhi yan kaa lañ ci am yu palpable parce yaa ngi wax rek mais yow ba léegi waxoo ma fi benn charia wala benn texte hadith boo xam ne yow dalay étayé di dëgëral li ngay wax ah man la nag comme que al imam dina ci dugg ci yenn yi buñ ñëwee foofu dinañ leeral loolu insha allahu taala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah bu dugg ci wàllu njëkk wi di wax ci wàllu hadith yi benn aaya kese la fi indi mu ne qaala allahu taala tilka daaru al-aaxiratu naj'aluhaa lillaziina laa yuriiduuna 'uluwwan fil ardi walaa fasaadan wal 'aaqibatu lil-muttaqiin suuratul qasas aaya 83 aaya bii rek leen di mu ne yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na tilka daaru al-aaxira mu ne tilka mu ngi noonee daaru al-aaxira kërug àddina ga fekk mu doon wax ci mbiru Qaaruuna yaat yooyu gisoon nañ fi inna Qaaruuna kaana min qawmi Muusaa fa baghaa alayhim Allah hay ma sha Allah aay boobu woon bañ ko doon gis ci lugu yaatu yaatu jumaay Medina la woon jumaay akbar alayhi afdalu salaatu wassalaam dañ koo jàng ba pare dem bay tàmbal rek muazzin bi daal di yëkkati allah allah noddkat bi allahu akbar allahu akbar bisub àjjuma la woon ma sha allah allahu akbar allah ah moo doon shafi baabu tahri tahrim al kibri wal i'jab allahu akbar tilka daarul aaxiratu naj'aluhaa lillaziina laa yuriiduuna 'uluwwan fil ardi walaa fasaadan wal 'aaqibatu lil muttaqiin aaya boobu kon jotoon nañu ko gis moom la jeexale woon après du ko indi après mu indi histoire Qaaruuna bi nga xam ne moo jiitu woon ci kaw ah voilà mooy kon gisoon nañu aaya yi moo tax duñ ci yàgg mu ne woon euh, it tilka daarul aaxira bi mu waxee mbiru Qaaruun ak lan meloon nag ne ko doon ñee di ñeetaan koo xam ne mooy katu yàlla la ca alal ja ko yàlla jox ak xéewal ya ko yàlla jox ña am xam-xam tàmbalee ko Seydina Muusaa Seydina Haaruun salaatu wa salaam seen àndandoo ya naan leen déet yéen xanaa xamu ngeen ah nangam ak nangam di leen kii di leen indiwaat bana ko borom bi bugale ak alalam ja mu ne tilka daarul aaxira turug àddina gi nag mu ngi noonee naj'aluha ñoo koy def lilladina la yuriduna uluwan man borom bi maa koy def jox ko ñi nga xamante ne nii ñoom nammuñu ci waaw àddina joo jële uluwan bi ci kawe kawelu def ko ascenseur ngir di kawe kawelu ci kaw nit ñi def ko matu ab jottalukaay ngir di kawe kawe lu ci kaw nit ñi fil ardu ci suuf wala fasada waaye du caagante ne ñi nga xam ne dañuy jël kërug àddina gi def ko foo xamante ne mooy seen lieu de yàq waaw fi nga xam ne bërëbu yàqukaay nga xam ne fi la ñuy yàqe ndax lan li nga xamante ne moom lañu yor ci àddina walla aqibatu mujjanteel gi lu mujj yàgg yàgg lil muttaqina way rëgal yàlla yi comme ni na nii niñ ko nërmale daal di koy dugal ci biir suuf pëtëxal ko naka noonu Firawna ma nga xam ne moo doon sangub dëkk ba na nga xam ne la ko borom bi labale ba pare def jël mbir yi teg ko ci loxo banu Israil ala nabiyyina wa alayhi afdalu salati wassalam waaw kon aaya bi lëkkaaleem ak bunt bi mooy ñim fi tudd noonu ay Qaaruna façon yooyu mbiru àddina leen taxoon a jóg ba pare ba mu ko amee nit ñi di wax ak moom naan ko ahsin kama ahsana allahu ilay rafetalal ci nit ñi comme ni yàlla rafetala jëmi ci yow dafa wax wax ju ñaaw tegg na ko naan dama ko innama utituhu dama ko amee ci xam-xam ala ilmin indi waaye waaw mooy ñi nga xam ne suffisance moo leen faat waaw dañoo di ñoom ñoom ñoom dañoo fier ci seen bopp waaw waaw nga xam ne mbiru àddina kese leen neex dañuy ut mbir yi moo tax yàlla ne ki nga xam ne kon euh, fii ni nga kiy jàng mooy ki nga ak lëkkaaleem ki nga xam ne day ut jiit loo xam ne boroom moo ko def ci àddina bi muy jiite waaw ràññee la bu yàlla def gisoon nañ ci détail bii ñu wees man ahana man akrama sultaan allah akramahu allah wa beneen riwaaya bu imaam ahmad képp ko teral pouvoir bi nga xam ne yàlla la fi naaw yàllaa ko fi teg ah yàlla dina la teral waaye ku ko doyadal yàlla dina la doyadal mooy yàlla ràññee da cee ràññee nit waaw def la boo ko yoree yaay féete kaw ñeneen ñi di jël ay division yoo xam ne ñoom dañ cee war di tënku wala muy am ay effet ci ñoom waaw léegi ki nga xamante ni nag da koy ut ngir kawe kawelu ak yàq yàlla nee na kooku du ma ko def ngir moom til naj'aluha tilka daarul aaxira naj'aluha lilladina laa yuriduna ñooñ la ko yàllay defal mooy ci ñooñ ñooy ñi nga xam ne buñ ko yoree ñoom la yàllay barkeel ñoom la yàlla di def barke ci seenu nguur wala boog ci seenu jiite waaw ci seenu jiite yàlla da leen ciy jàppale waaw ñu xam ne ay jaam lañu lépp luñ def tey dinañ ko rimeek ëllëg dinañ leen ko vaaral allaaxira ñu war a tontu lii de yaa ko defoon foo ko tegoon waaw seen digganteeg seen borom wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda loolu lay xam waaw boroom bi nag ñooñu la ko defal ñi nga xam ne nag yëpp yu yëkkati yëkkati ko ah, ak yàq boroom bi nag ñooñu defuma ko ngir ñoom moo tax bu ñu ko laajee it du ko mérité moo tax falma falma yi yépp ñu bari ci ñoom boo leen falee rëcc moo ci tegu comme li yonent bi saa saam bi wax wala aqibatu mujjantiir gi nag lu man di deme lil muttaqin qala al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala